loolu jumaa ji baaxul jumaa ma dem ñëpp ko dem ma ji wee ñu daa rafet dem fukk la xaaral dem ci kaw bi rek ndax wax dëgg yàlla. ak kaddu bu gëlaay kuñ feeñoon ñoom ñëpp ñu ëllëgoo ko moom aw ma fi ñu gëlaay ñu màcc buuram ala ci ñu gëlaay kay ci ñu gëlaay mboolem ñu mu ko wax ci yëpp ñu ko ci ñu rek ñu ci bëgg ko yàlla waaye ñu ci ñu ci def lépp dañuy dëkk di safaa yàlla yàlla ñu nga xam ne mooy buur dëgg te moo feeñal te moo màcc buuram moom la yoo kàttan lu mat ak xëy bu mat nga xam ne baax a leen ñëwul ñu mën nañu ci yaara yaara yi rafetlu ci ñoom ñu ngi ci ci ñoom te mooy ñu ngi ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom moo jàll yaram nga xam ne bindu dañoo ci cosaay bindu mooy ku yàlla dañ ko faral di sàmm rek mu ngi ñëw xam dara te yàlla ay nit ñi ñoom ñoom yàlla moom mu soxla yoo xam ne ñu ngi dugg jëm jàkkaar yi ñu ñëpp yéen ñoo dama mu daan wax ak ñun ci ñoom ay at yu bëri xuraan te yéen ñu ñëwee nag di jàng ak xuraan ci yàlla ñu gën waay wuyu ba ci ñun sama laa ba denc. bokkaale yàlla ruubiyan laaral soppa yàlla bokkaale li nga xam ne moom tamit xamante ne ci kawar kawar wala ci kuma ba ak wala ci jiitam mbaa wala ci kuma ba ak ci ñëw wala ci kaw moom naka nga ko moom yaa am ak ñu ko ci jëlee ak yàlla moom ma ko laalee sa ngam dañuy gërëm ci biir moom ñu ngi am ci biir waaye dañuy am ci boobu ñëwoon yaa am mat sëkk rek moo ko def saa yu yaakaar naa ñu jiitu moom la ñoo fi gën a wér wér de léegi jiitu doomu kawal jërëjëf yàlla di jaamu doy waaw xam nga ñaari ñoom ak ñett rek ñoom damaa yaakaar ne ñu ngi ci ñoom am na itam ñeneen ñu ngi ci ñoom saa yu ñu ngi ci ñoom ñoo xam ne. ñoom dañu bokk tënk ci seen jamono la Abubakar mu ngi am doole ñun ñun doole parce que fan maam Saal si lañ ko fa tooyee te moom rek dañu mën ci jotaay la yéen a ngi seen loxo ci fan maam la ñu ko xeer ji la def loolu ak dëgër la ci li mu ñëw yéen a ngi ci jiwoon sa moom tam sallallahu alayhi wa sallam ñu dafa jiwoon ñu ci ay xar yoo xam ne ñu ngi bëri bu mu soxalee ci ñoom ñoom ñu ngi jox ay weer yoo xam ne amuñu saa yoo xam ne ñu ngi bu ñu xaw a koy suñu biir dugg ba nga xam ne ko xam ne ñun mooy loo xam ne danaa jëlee biir xam ne mooy li ñu ngi ñu bu ne ko noonu la ko jiitu ci biir. moo tax yàlla ñu ngi leen di jiitu ci yaayam ne ko gën di saa waxee. jubal na leen leeral na leen xamal na leen am na ñeneen ñu ngi ci suñu doom ñoo xam ne fii dañuy nekk ci suñu xawaare ci suñu suñu jamono rek wala mu xalaat ñu mën a ñu nekk wala mu xalaat ñu mën a ñu xalaat ñu nekk woon bu fekkee ne su fekkoon ñu ngi xalaat ci bëriwul bi wala daara yi ñoom ñoom ñu gërëm rek alhamdulilah yaa ngi gërëm rek xam nga daara moom ñu bu ñu suñu doom bu baax wala ñu xaw suñu kaw yéen ñu yàlla ñu ci loxo la nga yéen ci sama bopp yi def yéen laa ma leen def. ah si biir yàlla jëmm ak yéen. ñu gën a neraw ñaar ñoo xam ne dafa toog def na leen. tawreet a jëfe tawreet wala Tawreet wax leen ne yonent Yàlla Muhammad dana ñëw a bi ñëw ba noppi ñu gis ne rey li Tawreet waxoon ci moom yëpp ne ci moom ba noppi ñu bañ koy gëm ci bëgg àddina dama fa ne ni ñaari naka meloy mbaam lañ yaa mel ni dafa mel ne wax faara ñu téere de yéen seen xam-xam ba ca seen gëm yee dëgg déen de mu ngi mel ni mbaam mu tëgg téere rek de ndiki njëriñoo dara dina mbaam te dug leneen ndaxte mbaam a xiis ci ci waaw naaw leen ya ko yàlla ci lu ñu woon de wal xayla wal jiraala wal xamira waaw ñoom ñett lañ leen a fasa gën baax la baax laa gën mbaam mbaam ni gëree ñu xees nag ñoom mbaam la leen yàlla ñu gënee a ni sëf ko itam mbaam a gën a sëf bi nga xam ne kuy war war baax laa ko gënal a war waaw war a sax ko gënal ku war baax la saa kenn ci ñoom la sax war mbaam mbaam moom waaw bon sëf rek moo fa sëf moo fa mbaam sëf sax ko wolof di wax waaw yow nag mbaam mu sëfi téere biisa bon na masalul qawmi melaw nit eh, ñi alif la ñaan ko sabab sëriñ bi as laa jaar Qur'an yaw de wala xara la di jula ci mu al qawmi ñu dalu ñu do yeddi de hum waxa ya ya li sina haado e ñen ñu yahut lañ insaan dum dam na yeen annakum naka ay wali yeen la ñu ñeel yàlla ñu mi dab na al mawta de ci ci dum na ñen fa ta ñu de gal yow dañ na way ñun ñun Ibrahima suñu maam xaritam yàlla la Masoro suñu maam doomu yàlla la waaye ñun doomu yàlla lañ koy xaritam duñ dem safara mukk yonent bi leen loolu dëgg la laaj leen dee leen ku xam ne yow la aljanna yi nekkee léegi ci àdduna gën a xarit yi yëgal leen dee leen yow wala yaakaar naa ne nëgëtuñu ko abadan daf kat dinaa ko dawat gën jiital na ko ay dina yokk seen wala yàlla alim na xam nañ bisaale bi gën a yedd ñe de keneen ci ñu bisaat ñeneen tubaab ñu ne duñ ñu dëggee mukk ñun yahut bu ñëwee bëggee sànq yonent bi kenn waroon naa taxaw benn bés rek ne ko man mi def naa dee waaye kenn waxu ko li ndax wóor nañu ak waxoon rek foofa ngay sotti say waaw say lortaan bi ñu daal ak la te safara ba jëm itam moo tax bi benn yonent bi da wax ne ñu def naa dee wala wala alim ma ci xam na mu isaani ñu ne bul waxal ne moo doon naka dee la ci kaata parce que yéen da ngeen bàyyi yéen ci moom ñun mulaa ko jumaa ji dajale moom waaye dee na moom ngeen ko daw daw da ngeen raw ndax waaye moom mu wàcc jóg ma turoon dañu topp def dara dañu daa lim xëy bi dëgg leen ci aji xamal fàddu ko sax ci teew tey na bii na nekkal sama leen doon jëf yaa ayyuha alladhina amanu yéen daa ñu jëm alquran ida nu yéen dem xooyef na li salaatu bi julli façon dox leen ila fikrillaahi jëm ci julli yàlla ga wasaro bañi leen ak bàyyi ak jaay de boo xam ne defet juma jot na bañu nodde waaw nodde ga jëkk bi waa njaay jëndi xaram na le na yëpp ba lépp luñ doon def te dem te juma jëde juma lu ko hikmatu mooy yàlla jënd na mbindeef lépp ci benn fan dale ci defet dibéer moo tax juma si defet sañ ci ba tey su sañ la kaamu jëkk a sañ ci dafa biyee altine ñu bindee jant bee weer weer bi bii diggante ñu dox muy jëkk a tukki talaata yàlla bind bind kër yi ak bàyyi ne waaw njaale yi daganal tuur seen damm muy jëkk a tuur deret nampatalool xaraf taamu nañ ko ci doo wés alors ba mu bind géej gi daganal seen naan muy jëkk a naan garab alxames bi bind aljana ak safara te moom la aljana ragal na safara muy jëkk a ñaan yàlla ajjuma mu bind aadama ca saa su mu gisee mu bind xawaa jabaram may ko ko muy jëkk a sëy juróom benni dëkk yooyu ci la yàlla bind lépp lu mu bind aadama nag moo ci yi sotti moo tax defee àjjuma ñu def ko mu defee feet ñëwee julli yëpp dañ ko waxee yow ñoom ñu bañ waaw ñu wax ko nasaraan ñoom ñu bañ yonent ne ñeen ñeen mujj ba noppi te yéen a njëkk bés bi nga xam ne yàlla digle woon na ko yow bañ nasaara bañ yéen yàlla jubal na leen yéen jàpp ci de xëy na suñu bés bi àjjuma ëllëg aset ñeel yow gannaaw ëllëg juma waaw ñeel nasara yi rek waaw moo waaw ñu naan waaw ñi nag bu ko yàlla defee mu jëf ak xeet nag xeet ci lay doomu aadama bu ñuy xeetu bëccëg lañ koy def moo tax ñu def julli juma ci digg bëccëg te xeet laa bu ñu def ci ay discours xutba moo tax ba ñu waral ci julli juma xutba julli ci xibaar ñu leen trakale leen doon waaye wala xutba bi ci la bokk waaye xutba yi ñoo ñaari rakka yi ko def ñaari xutba yi taxaw nañ taxawaay ñaari rakka yi ko def moo tax ñu digal julli ñaari rakka ñu leen la bi nga xamee nag ne baay bi juróom-ñaari bés lañ yonent ñu ne àddina juróom-ñaari ci asar asar ba nga xamee ne bés bu ne waral nañ la ci juróomi julli su àjjuma jotee matal la li nga waral ci julli waaw ci bés baay bi moo tax ba ñu may la seet ngay julli juma muy seeti julli yi ma waroon ci bés baay bi matal naa ko ni ki korite nekkee seet ngir koor gi la waroon matal nga ko ni ki tabaski seet mbir mi la waroon ci ponk haj yëpp matal nga ko ci jëf boobu feet bu ne xam nañ seen feet feetu lislaam nag mooy fa jaamu yàlla mate rek leen jëm ci bilig jumaa te bay leen jaay ak jënd moo tax ba bu sawal xasee jot ba dañuy sëlmal jumaa jaay gi fukki fukki juróom waaw ci baraxlu nag nga xam ne guddi yi gën itam mooy guddi laylatul qadr ci weeru koor guddi yaare xet ak guddi tam xalam waaw guddi gi yonent bi guddoon sallallahu alayhi wasallam guddi gi Madina ak guddi léegi tamit muy Saabaan ak guddi xaj yonent bi def bu nekk xaj ma nag moom Arafa yonent wax ci ci ne bés boo xam ne bés bu gën ci mbooleem bés yi jant bi fenk moo di bésab Arafa mais bés bu ci mbooleem bés yi jant bi fenk moo di bésab xaj ma Arafa ci at mi xaj ma nag moom ci bés baay bu nekk bés baay bu nekk bésab xaj ma ci gën at mu nekk nag bésab Arafa ci gën suñ daje ñoom nga leen ci kenn lañ leen. si jaar bi ñu waxee woon kooku lu ko wasal. wàcc na ba nga xam ne ne yéen a ngi am njëgg ak ci biir sax naa doon Medina moo doon bu njëgg bi di dëkk ba dafay ànd ak ay torkoleeg waa ay poof ay yóob ñëpp xam nañ na. deseetul sant ma ba nga xam na di rek ñu mën déggee coow la fekk yéen a ngi fi julli jumaa ba sëlmal di booba xutba jumaa moo daa mujj yéen dafa doon julli ñaar rakka dafa xutba ñu ngi def ci yaari euh, xeet yi ñun ñëpp ne ci feeru tasaaroo dem ñaar fukk ak ñaar yi ñan la fukk yi yéen a ngi dégale aljana Abubakar Umar Usmaan naa bay di laaye Zubayr ibn Awaam Saadu Sayeed Abubakar ibn Jara Abdurahmaan ibn Awf ñaar ñi mooy Abdullah ibn Mas'ud ñoo déglu yonent bi génn naa ci daanu sama bakkan bi taxut na fukk ak ñaar bi ne jaanuma dana wal waaw fekk fi nit ñi fekk nag saalo ñoom ñu jub lañ dañuy jëm rek waaye dañ nam mu mukk safaan booba li yonent daa mujj ko bëgg ñu defe ne ndax julli boo sotti na pour bëgg kum naan la fekk kum naan la bañ a fekk moo tax ñu def moo tax yonent xari jiital pour dañ xam ne ci julli mu ne way di jaaree tam yaxam bi aw laa yam bi jox ko il faut que ñu tasaaroo li yaa jëm ci moom. wa tarako ko tam dañu la xaay mën yaa ñu taxaw kul waxal maa ngi lay la nekk fa yàlla ci yoon xayru moo gën ñu la wécc ko wala si jaaree jàpp ci yaxam ko wala wala xayru rek ne yaa ngi gën a wécc ko ñu rek. naa ko def nag ñoom ñëpp ñu ciy dégg rek yonent sallallahu alayhi wa sallam mos a xutba ci julli jumaa jëtti te laa ji wan na la ko wa tarako ko xaayiman xutba juma jëkki Seydina Muawiya moo ko jëkk a def